sa eh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am lu ñuy wax surtout ñu mujj ñi mooy ñoom comme ñu mel ni ñoom ay imaam al-Hafiz ibn Hajar ak ñooñu xataa ñoom imaam an-Nawawi mooy que ne eh, imaam al-Hafiz ibn Hajar da koy wax que ne eh, mooy xadis bu da'if mooy laaj mooy est-ce que xadis bu da'if dinañu ko jëfe wala déet xam nga keroog bi ñuy wax ci lool ñoom la naan xanbali yi muy ngiiru imaam ahmad rahmatullah alayhi ñoom dañu ne ñoom moom bu dee masala dafa taxaw benn mbir dafa taxaw loo xam ne dafa soxla àtte ñu seet xadiis yu wér yi amuñu ci dara lu ciy wax ñu gis benn xadiis boo xam ne ak ak faiblesse am rëyut ak faiblesse am rëyut loolu tamit lu dara am lu am solo la waaw lu ja lu ama am solo la mooy euh, faiblesse am réwit mooy euh, du am mawdu fa ne wala ab matruk mooy ñooñ bu ñu ñooñ seen faiblesse dafa rëy voilà loolu seen seen seen faiblesse dafa rëy loolu seen faiblesse dafa rëy loolu kenn manu cee ñëw di di di naan lii dañ ko jëf mooy dañu ne xanbal yi ñu fekk xadis boo xam ne wérul mais nag ñàkk wéram garaawul du rëy ñun ñu jëfe xadis boobu ci bunt boobu comme que moom kese lañ fi gis moo gën ñuy sukkandikoo xalaatu nit ñi waaw mooy istinbaatu fuqaha yi ñoom lahum ahl man nañ ko def mais comme que xadis boo xam ne da'if la gaa mais nag da'if gi dañ koy utiliser boo demee même imam Ibn al-Qayyim mu ngi koy bi muy leeral usulu madhabu imaamu Ahmad Ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jami' léegi nag ñoom dañuy wax leen ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar que eh, boroom xam-xam yi de dañuy utiliser. xadis bu daif du ñu ko utiliser ahkaam yi moom mooy comme li imaam al-Hafiz na Abdul Bar waxoon lii moom xadis bii bu doon ci wàllu àtte yi la kenn du ko jëfe kenn du ko jëfe mooy non kenn du mat lay waaw benn lay mënu cee mënu cee sukk yi moom kenn mënu cee sukkandikoo di layal moom moom moom si position moom waaw ak lan ñun beneen côté lañu waxoon mais dafa am benn fu ñu bàyyi mooy ak tamit xadiis bu da'if du ñu ko utiliser ci wàllu histoire ñun loolu lañu waxoon ne duñu ko parce que histoire ay fee la soit lii dafa am wala amul waaw mooy ñun li ñu concerné soit bu ñu tubee ne ah yonent ma saa saam def na lii de mooy loolu moom dafa moo ñaara mën a am comme que xabaar la mooy soit dafa am wala amul amul troisième voie soit liñ ne yonent ma saa saam def na ko am na. wala amut nan lañuy mën a saxale ne am na mooy bu dee ne dafa tegu ci ay càllale yoo xam ne ñu leer la ñu wóor ñoo ko solo nan lañuy mën a saxale ne mbir mi wérul mooy bu jàllee ci càllale yoo xam ne ña fa ne wéruñu c'est tout à fait simple léegi nag dafa am beneen affaire te pourtant loolu moo gënoon a ci xadiis bi mooy da doon wax gëneelu suuratu qul huwa allahu ahad muy suuratu al foofu nag la boroom xam-xam yooyu ñu la wax ñoom imaam alxaafis ibn xajar ne dinañ koy utiliser ci fadailul amal ak yi nga xam ne ñooy nooyal xol bu dee ne dañoo gis xadis boo xam ne day wax ci loolu fekk loolu tamit il faut mu nekk xadis bi li muy wax mu am cosaan ci diine waaw mooy muy wax cosaan ci diine te bu boobaa tamit doo fas yow sa xol que mbir mi fas ko ne yonent ma lay saar sàmm ko wax non parce que nan ngay lu wérul nga naan yonent ma lay saar sàmm di ko fas non mooy dañ teg ay garde-fou hadith bi du du day nekk daañu don fam du garaaw noonu loolu benn affaire la benn muy wax ci fadailul amal ci ngëneelu jëf yi waaw comme yi nga xam ne hadith yi nga xam ne dañuy ñëw di inciter nit ñi ci saraxee. wala ci dox mbokku wala ci ut xam-xam wala ci yoo nga xam ne wala bon ci kii nu tudd euh, parce que ut xam-xam <laughs> ay ay ay ay ay def lu baax wala di laaye biir nit ñi xadis yu mel noonu ñu gis ci xadis yoo xam ne ñoom dañoo daif mais seenu daif rëyul ñu ne waaw kay bu mel noonu man lañ ci utiliser di ko wax mais bu yeboo yow mi koy nga fas sa xol ne lii yonent wala sa sa waxu ah parce que comme que wérul manoo jàpp naan yonent ma lay fas sa xol naan moo ko wax voilà te tamit muy wax ci li ñu day nooyal xol comme di wax yëfu waaye li nga xam ne mooy tax nit ñi di dellu ci seen borom parce que c'est possible ñu parce que loolu c'est possible que yonent ma lay saa saa ma ko wax mais nag comme que amuñ ci lu leer kenn du dogu ne moo ko wax mais comme que mu ngi wax lu baax ah nañ jëfe rek nañ def rek comme que lu baax la te loolu fekk mu am cosaan ci diine mooy du lu baax loo xam ne da koy créer xadis bu wérul ñëw ëndi fi jaamu yàlla joo xam ne ñoom daanaka kenn xamu ko ci diine amul cosaan ci diine loolu bokkul déedéet waaw kay ñoom garde fou yooyu ñu ci def mu bañ a nekk donf gi faiblesse gi bañ a rëy muy wax ci fadailul amal xam nga xam nga benn dafa am benn kii mooy daanaka bépp téere boo gis saar bu nekk mu wax la ngëneel ya ca ne mooy loolu wérul waaw loolu waajaa ko fommante woon ne waaw ñu koy wax naan ko mais yow yow xadiis yi ngay créer saar bu nekk nga créer ko mu naan waaye damaa gis que nit ñi ñu topp fiqhu Abu Hanifa bàyyi fi alquran topp fiqh di wax ci ay fiq bàyyi fi alxuraan léegi nag ma bëgg leen a ci ñuy ñu ñu sawar ci alxuraan te te jublu ko moo tax ma créé gëneelu saar yi saar bu ne mu ne la saar bi ku ko jàngal yi wala am na gëneel sàngam foo gis loolu ci tafsir boo ko gis xamal ne lool xadar tilim tilim la taq taq la baal mu dem waaw léegi eh, mooy ci fadailul amal yooyu nag bu dee ne xadis bi wérul kon moom ñu teg ci garde fou yooyu faiblesse gi wéru euh, tarul nga fas sa xol ne lii na ah manuma jàpp sama xol ne yonent ma lay saar sama ko def moo ko wax ak loo xam ne mooy day yoo day euh, tooyal xol mais nag jamais ci li nga xam ne dañ koy appliquer loolu ñoom lañ wax ba moo tax ngay gis yenn xadiis yi moo tax imaam an-Nawawi indi xadiis bu mel nii fii waaw te le fait que imaam al-Hafiz Ibn ne xam nga xadiis bu daif xadiis yu daif loolu ci xam-xamu xadiis nga loolu masoon nañ ko préciser xadiis mën na daif beneen daif beneen daif mais bu ñu baree te seeni fu rëyul noonu mooy dañuy mujj àgg ci dara jaay xasan parce que xam ne lii am na cosaan imaam alxaafis ibn xajar moom foofu la teg mbir mi moo tax mu ne xadiis bii bu ñu xoolee ci wàllu càllale yu bari mooy day nekk day nekk loo xam ne xaw yi lu dëgër la même bu dee ñun li ñu nootal mooy li imaam alxaafis ibn abdul bar wax rahmatullah alayhi sauf que bu boobaa tamit am na benn affaire mooy ñi nga xam ne dañu naan bon xadiis bi kon comme que doxu gi euh, parce que ku mel ni euh, yoon bi nga xam ne mooy bu Nuux ibn Umar boobu boroom lisaan euh, lisaanul mizaan rahmatullah alayhi al imaam al xaafis dane moom mooy aqwa turuqil xadiis mooy bi yoonu xadiis bi yoonam mii moom moom Nuux ibn Umar bi moom moo ci gën a dëgër ci yoon wi mais nag moo gën a dëgër ci yoon wi tekkiwul ne dafa dëgër de mooy yoon yi wax ndax loolu di nga gis xadiis yu da'if yépp da'if ñu ne nee nag da'if yépp bii moo ci tane loolu walla li imaam at-Tirmidhi di wax loolu te mu induire ku ku ku ku ku bàyyiwul xel en erreur hada al xadiis asaxu shay'in fil baab ne xadiis bii de mooy li gën a dëgër ci bunt bi tekkiwul ne xadiis bi dafa wér waaw mooy ne xadiis yi ciy wax yépp te te wéruñu bii mooy bi nga xam ne moo ci gën a dëgër ci yooyu yépp léeg-léeg loolu lay tekki moo tax loolu am solo la lu jar bàyyi xel la léegi nag képp koo xam ne dangaa jàpp ne euh, mbir mi yoon yu bari yi comme ma al-Hafiz Ibn Hajar wax man damaa jàpp ne lool la man ngaa jàpp lool mais di ko jëfe tout en sachant nga def li ñu wax ñoom mooy nga def li ñu wax mooy ci luy nooyal xol ak loo xamante ni nii ci raqaa'iq yooyu ak yi nga xam ne ci fadaa'ilul a'mal ci jëf yu ngëneel yi te tamit nga bul jàpp nit nag gëm ne lii yonent ma saa saa ma ko doon defam ah. mais daal jàppal ne c'est possible mu def ko parce que c'est possible c'est possible mu wér di c'est possible mais nag comme que amuñu ci ci ci kii yu ñu yor euh, méthode yu ñu yor ak nit ñi ne ci biir mënuñu leen wér na ndax ñooñu wéruñu kon loolu moo tax loolu loolu benn affaire la <coughs> loolu benn affaire la mais loolu euh, ñépp d'accorduñ ci affaire boobu que ne xadiis bu da'if mën nañ ko utiliser ci fadailul amal yi loolu ñépp d'accorduñ ci parce que xam-xam la ñuy waxe ñépp d'accorduñ ci am na boroom xam-xam yoo xamante ni dañ ne loolu noonu noonu déedéet ñun d'accorduñ ci loolu d'accorduñ ci loolu parce que fadailul amal yi looy jëf looy jëf dafa war a tegu ci loo xam loo mooy bala nga ne lii gëneel la il faut loolu sax waaw parce que lii gëneel nekk na ci bañ koy def dafa war a sax te lépp lu jëm ci wàllu yooyu dafa war a sax ci yonent mi aleyhi salaatu salaam yonent mi aleyhi salaatu salaam mi doon corriger Seydina al Bara ibn Azib ci xadiisam boobu nekk saxiixayni bi mu koy jàngal booy tëdd li ngay wax bim naan ko war nabiyyaka wa nabiyyaka alladhi wa nabiyyika alladhi arsalta sayyidina al-Bara ibn Azib bi muy net bi muy tariwaat mbir mi ndax wan ko yonente mi alayhi salaatu salaam ne jàpp na ko mu ne wa rasulika alladhi wa rasulika alladhi arsalta yonente mi alayhi salaatu salaam dana ko déedéet da ko reprendre ne ko déet pas sa yonent rasul sa yonent ki nga yónni sa ndaw bi nga yónni déedéet sa nabi waaw préciser ko ko ne noonu la mais par rasul te pourtant rasul ak nabi ci xam-xamu xadiis man nga leen a man nga leen a jaaw man nga leen a euh, kii bu ma nee qaala rasulullah bu ma neexee ma ne xaala qaala nabiyullah loolu dara newu ci mais ñaan nga ba mu ba mu naree kii nabi la naroon a dindi remplacer la dindi woon remplacer par rasul parce que loolu lañ takkoon moom saa salaam reprendre ne ko déedéet nii la waaw nii lañ ma ko nii la nii kon nag. ñu ne mais loolu day wan ne kon mbir yi il foo mu nekk loo xam ne dafa war a sax ci yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax ñoom it mënuñu ne seen wax amul benn solo wala nañ ko teg fële parce que tamit am na am na wàll goo xam ne gu muy dëgëral te tamit lu ñu mën a accepter la ndax lépp ci côté xam-xam dañ ko nekk loo xam ne lool lu acceptable la parce que ki ne moom man daal say en plus euh, te te ñu mel noonu. dafa am ci ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi boo seetloo ñu njëkk ñi seen doxalin da ngay xam ne dangay gis ne ci seen à travers waxuma ne lool mais à travers seen jëfalin dangay xam ne ñii moom ñii moom d'accord ñu woon ci lu mel noonu comme ku mel ni ñoom imaam muslim imaam muslim nga xam ne rigueur bi mu àndal ak yu mel noonu nga muqaddimaam bi yim ciy kii yëpp kooku ku mel noonu taxaw mooy. diw bu ne ñi soutenir la lekk ne ñun am nañ ci saraf parce que imam muslim ak ñu mel noonu ak tamit le fait que alxuraan aaya boobu nekk suuratu yuusuf mooy lépp quoi man damay woote ilallah ala basiratin ana wa man ci lu tegu ci clairvoyance liñ naan nag lii wér naa wérul wala wérul ak gi faible nag loolu ñu koy nañ ko jëfee rek parce que li muy wax waaw dëgg la kooku ko def loolu la hu waje si te tamit mooy parce que yow li nga mooy moo tax bu boobaa comme ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar ak ñi ànd ak ñoom dañuy mën a wax ni yow ñun ñépp d'accord nañ ne même xataa ci atte yi sax xadis boo xamante ne nii xadis yu bari yu daif mais seenu daif rëyu ñoom bu ñu leen boolee dañ ciy mën a laye même ci àtte yi waaw même ci àtte yi dañ koy man mais pourquoi pas kon ci wàllu te àtte yi moo gën a moo gën a garaaw looloo tax duñ ci nangu lu lu dëgër moo tax même yu daif yooyu ñuy nangu mooy dañoo boole wante boo leen boolee ñu àgg ci darajatul xasan te xadis bu dëgëriñu ne xasan dañ koy utiliser dañ koy mën a jëfe mooy bu boobaa ñoom mën nañ la ne yow comme que yow ci àtte yi bu dee loolu ñu nangu ko pourquoi pas kon ci li nga xam ne moo gën a féete suuf muy ci fadailul amal yi nga xam ne mooy rigueur bi bi bi bi bi àtte yi comme ahkaam yi ni ko waxoon amu ko boroom xam-xam yi teguñu ko ci moo tax lenn la <clears throat> mbir mi amaana tarjeex bi lii la incha allah mooy ne comme fadailul amal yi waxu man a xadiis yi mawdu de comme yi ñu waxoon ay ay ay ku julli kii am lii loolu moom c'est mawdu mawdu kenn bool déggoo ñoom ñu naan la xadiis boo xam ne doofu gi réyut waaw mooy ne faiblesse gi réyul comme ab kaddaab wala mawdu mu nekk koo ab ab kaddaab wala waddaa walla koo xamante ne nii moom xaarimul muru ala koo xamante ne nii faasiq la ñooñu bu dee ñoom la ñoom taxul ñuy wax faasiq bu newee ci càllale bi du doxantu ci càllale bi wala matruk buy doxantu ci càllale bi wala waddaa wala kaddaab ñooñu ñëpp famaantekat waxkatulu amul ñooñu moom taxul ñuy wax loolu bu bu fi taxaw naan suñu kon suñu naafile yooyu mën nañ ko def kan moo la wax lool sa naafile wax naa la ban téere nga koy fekk ban téere xadiis nga ko fekk amul waaw wa bokk na liy wane ne da xadiis mawdu' te tamit wérul mooy ne ba le fait doo ko trouver ca waa xadiis waaw yow nan ngay ñëwee ci monde des mathématiciens nga wax fi ne leen saa sàng théo théorème sàngam existé na ñoom kenn xamu ko ñu ngi koy dóor a dégg nga ne leen si mais théorème boobu existé depuis siècle gars yi kii ko mathématiciens yi di ci kii les grands les Einstein ñoom ñëpp xam nañ ko gars yi kenn xamu ko ci les mathématiciens kenn xamu ko ci monde bi mais loolu day loo loolu yow yow dama lay laaj yow moo <laughs> loolu mooy ko noonu ngay comparer julli ñuy waxa mu ngi mel ni waa ji ñëw ne man de am na théorème bu existé boo xam ne ba mu existé yàgg na gaa yi ne ko mooy ban le monde de mathématiciens le collège de mathématiciens ñu wax leen ko gaa yi amul kenn ku ko ci xam lii de ñu ngi koy dóor a dégg waa ji ñu ne ko mais man nga def opération bi ñu gis mu ne non man nag tur bi rek laa xam en tout cas existe na gars yu mag yëpp xam nañ ko bu loolu lan ngay wax naan waa ji day wax lu ko neex kii moom dafa day déliré wala ab kàccikat la wala ab ab ab lan lan la doon mais loolu nag moo niroog nag li nga xam ne mooy mooy mooy yooyu nag waaw buñ ñëwee ne waa xadis waa yéen xadis sàngam xam ngeen ko. imaam Maalik mu jële ci xaw ma lan ak lan ñu ne bu koor gi ñëwee julli leen ñaata ràkk ràkk bu nekk jour bu ne loolu ba mu jeex di nga am xaw ma ñaata uurul ay ni bu nekk kiiwa kiiwa kiiwa kii ñoom ñu ne ah loolu dañu ngi koy dóor a dégg lii moom ñu ngi koy dóor a dégg loolu màndarga la màndarga la buy wan ne kon lii kay maw waw maw doon la dañ koo créé dañ koo famante comme ni mu xewee ci mathématicien yi rek exemple bi ñu la jox léegi moo tax loolu moom kenn waxu ko xadis boo xam ne moom nar la kenn du ñëw naan nañ ko jëfee parce que bon ça peut ça peut parce que lee li tax ñu koy wax mooy c'est possible yonent bale sa wax ko parce que ñi ko nettali amaana ko bu dee koo xam ne li tax xadis bi daif gaa yoo xam ne seen xadis yi te wuute mais bokk lu ñuy wax mooy ne dañoo bari lu ñuy fàtte wala lu ñuy juum juum yu rëy mais cette fois yi ñoo xam ne combinuñ dajawuñ kii wuñ ñoom ñépp ñu ànd solondoo loo xam ne mooy bu boobaa dañ naan lii wérul ku nekk sa càllal lañ naan kii wérul parce que diw a fa nekk waaw parce que diw moom ixtalata moom dafa mujj xel mi dafa xaw a na kii quoi laxa lëmasu lëbëjoo après keneen ki it loolu dal ko keneen ki ñu xool yooyu yëpp mooy bu finalement dañuy xam ne lii du seenum xel moo lëbëjoo sinon ñoom ñépp te jëlewuñ ko bokkuñ fuñ ko jële ñooñu manuñoo bu boobaa loolu lañ naan xadiis bi xadiis bi ak donfam rëyut voilà mais ku ab kazaab nekk mos xam nga ne kooku moom donfam rëy na voilà kon loolu ab précision la woon ci fadailul amal yi li nga xam ne am na ci boroom xam-xam yi ñuy soutenir loolu comme ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne loolu dañ koy jëfe te ñu bari tamit moom lañ ànd voilà léegi dañ doon wax ci nootal bi mooy insha allah li gën a noot mooy euh, di bàyyi xel li nga xam ne moom mooy li ñoom imaam al-Hafiz Ibn wax waaw mooy ci fadaa'ilul a'mal yi mais nga nga topp liñ la wax yépp ah, mu bañ a wér mu bañ a rëy te doo fas ne yonent ma lay saa sàmm ko wax parce que wax nañ la lu tax parce que yonent sallallahu alayhi wasallam loo koy askanal dafa war a nekk lu leer waroo ko teg ci foog naa. yaakaar naa il paraît que on dirait que hein sa paraît que non non non il faut que ça soit quelque chose de très clair waaw nga door ko ko mën a askanale léegi nag comme que mbir mi mooy mën na ko wax mën na koo ñàkk a wax nga ne ah man naa ko jëf rek même bu dee benn yoon au cas où bu dee ne lu masat loo xam ne moom lu baax la woon <coughs> noonu la demee woon après ñu xam ne loolu bu buñ demee ci suñu borom que ne sii affaire bi noonu la woon ah bu boobaa fekk man au minimum def naa ko benn yoon voilà loolu mais tey bañ a ŋàññi tamit ñi nga xam ne dañ ne noonoo yooyu duñ ci du jëfe dara nga bañ leen a ŋàññi parce que ñoom it lahum waja am nañ côté boo xam ne dëgër na parce que ñoom it boo xoolee seen côté raisonnement yi mënoo ko jël sànni teg fële loolu mënoo ko def kon wallahu taala alam